mu agsi rek ay ñoñam daal di koy wër waa banu Sa'd fajtama'u ilayhi ñoom ñépp ñu ñëw moo ñu ñëw ci moom kay agsi ne ah comme bu ñu yëgee ne kilifa sàngam agsi na dafa dafa tukki woon ñëw ne nit ñi ñëw kër gi di ko di ko ziyaar seeka nemmeeku si mu ne fa kaana awwala ma takallama bihi qaala an qaala ba fa kaana awwalu ma takallama bihi an qaala li mu njëkk a wax lan lii la wax ba mu ak ba gaa yi ñëwee mu agsi këram gaa yi ñëw waa banu Saad ñëw ci moom lan la wax dane bi'sati laatu wal uzza dane bi'sati laatu wal uzza aka bon aka ñaaw aka yées al laatu wal uzza laat ñoo yées cim laat ak uzza qaalu gaa yi a a a ma ma yaa dimaan ittaqil barasa ittaqil judaama ittaqil junuun ñu ne ko ah dimaam dimaam attention de maam ma bàyyi lii ngay wax comme la naafiq ba waxoon yeneen mi aleyhi salaatu salaam keroog rek yeneen mi aleyhi salaatu salaam rasul nifaaqi sayyidina kii Abdallah ibn Ubay ibn Salul yonent mi salaam bi mu fee bi mu faabaree bay waaye génn àddina moom Abdallah ibn uh, Ubay yonent mi aleyhi salaam ñëw seet si ko naan ko man waxoon naa la tere woon naa la ngay sopp juif yi mu naan ko nee qad abghadahum As'ad ibn Zurara ah fa ma lan la ko jariñ jariñu ko dara kon nag fa ma waaw ne ko As'ad ibn Zurara merloo wan na yahuud yi lan la ko jariñ kon nag yow maa ngi lay wax yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa ma mooy tul di merloo juif yi ak lëlëm kooku boo yéeg yooyu gaa yi nag bi dimaam ñëwee ne bis gaa yi ñëw mu ñëw këram agsi ci tukkeem bi nit ñi ñëw di ñëw bi mu ñëwee mu ne bi moo njëkk a wax bi sati laat wal uzza aka bon laat suñu yàlla ji al laata wal uzza wa manaata thalithat afara'aytum al laata wal uzza wa manaata thalithat al ukhra lakum al dhakaru wa lahu al untha tilka idhan qismatun diza mooy laat moom mu ne aka bon laat ak uzza yàlla yooyu duñu dara xaalu gaay na ko yaa dimaam ma dimaam arrêteel lii ngay wax ay way dimaam bu ñoon dil problème rawatina sa bopp ittaqil barasa ay way way dimaam yow dangaa repp feebar baras daal di lay dal ha laa ilaha ak furi dal <laughs> mii dimaam xam nga yow yàlla yi ngay wax ah dimaam attention de xam gaay yi lañ lay wax gaay booy wax booy wax yooyu naan seen xam nga léegi yàlla yi ñoom seeni yàlla yi ay xërëm la woon yuñ teg mais léegi gaay ay nit la ñuy représenter ñu def leen ay yàlla comme lu yonent ma lay saat sa moom Seydina ah eh, Adi ibn Hatim ne gaay ittaxadu a ah, ma ittaxadu a ah, ahbaarahum wa rubaanahum arbaaban min dunillah mu ne gaa yi ñoom yoon la mu ne ko ah yeneen saa salaam mu ne ko si est ce que nekkul dañ leen di daganal lu yàlla xaraamal ñu daal di koy topp te tamit di leen xaraamal lu yàlla daganal ñu daal di leen ciy topp mu ne waaw mu ne waaw kon kay lool la waaw ma bokk loolu mooy loolu mooy seenu seenu jaamu gi ñu leen di jaamu waaw kon. ñu naan ko mooy gaay booy wax ci yooyu dañ naan la é eh, defal attention de waaw mooy gis nga bu la yàlla yi boo merloowee yàlla yi boo fi merloowee xërëm yi neeg lay la law yow bés boo fi merloowee suñu xàmb yi wallahi di xamante ne ne ñoom xaw ma ñan tudd seen yooyu dina dinañ dal sa kaw defal attention de moom loolu la woon léegi comme que ay nit la gars dañ naan kii moom moom léegi dañ naan la kii day waaj a alku waaw moom loolu waxoon naa la gars yi dañoo cadrer xelu nit ñi ba di xalaat li sëriñ bi nga xam ne foo sëriñ la di def caay caay caay sax waxuma la wax mais xalaat kese ñu jàpp ne lool rek alat na la waaw ndax gars yi lañu lañ def cadrer dañoo cadrer seen xel yi waaw booy wax ñu naan yow da ngay alku boo waxee ne sëriñ non ñu ñëw wax leen bëgg cee laye yëfi diine parce que nee nañ sëriñ diw lañ gis mu def ko wala mu wax nga ne non non non loolu demewul noonu ah. ñu naan yaa su mooy buñ la mën la duma yow mooy buñ la mën la duma quoi duma yow moom tey ànd ak non yow bu dee mënuñ la duma te rus nañ te mënuñ leneen dañ naan la yow mooy am na ñoo xam ne moom bu dee dañ laa rus ci dootuñ la tudd dootuñ ñëw sa kër. waaw noonu lañ lay taf boo leen rombee ci mbedd mi di leen nuyooti dootuñ la nuyu fu ñu dem nag bi la nettali kii dafa alku kii li mu wax sëñ bi keroog kii li mu wax ci akku sëñ kii kii am na ñoo xam ñoom jaral na leen buñ la mënula dóor mën mais ñu mën na la daggalaw saagawu yées dañuy jaar ci loolu waaw am ñeneen ñi moom buñ ciwul diñ naan la buñ ñëwee nag xam ñoo xam ne say jege lañ ñooy mais naan la mooy tul yow dangaa bëgg alku yow tuubal lii nga wax lu may tuub lu mel noonu nag la ñuy wax gaa yi lañ wax dimaam naan koy ma bàyyi li ngay wax dimaam yow yàlla yi ngay wax lii ya dimaam ittaqil barasa mais yow mooy baras mooy feebar biy dal ci yaram nga xam ne yaram wi day weex commencé di am problème wu der voilà problème mu po ngay am waaw ñoom nag dañ naan la loolu yàlla leen ne doon mooy boo leen tooñee bokk na ci niñ lay yare dañ lay sànni feebar boo xam ne sa yaram yi mooy yàqu waaw feebaru yaram wal juzaama mooy tandikul ak ngaan nañu yàq sa loxo yi léegi dootoo leen mën a teel e, utiliser ittaqil juróom dañuy fël sa xel mi wëlbati sa xel mi ñoom yàlla yi nga daal di dof nag kiti kay na kannasu waaw xaalab yaay wax ko lool mu ne leen waylakum innahuma wallahi la yudurraani wala yanfa'aan inna allaha qad ba'atha rasulan wa anzala alayhi kitaaban istanqadakum bihi mimma kuntum fihi wa inni ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qad ji'tukum min 'indihi bima amarakum bihi wama nahaakum an waaw gaa yi di ko tiital lii la <laughs> amoon amoon na ci salaf seydinaa ibrahim alayhi salaatu salaam ba ko gaa yi tiital moom it loolu moom mooy sunna yi yàlla ci kaw suuf gis nga ku fi ñëw fekk caaxaanu gaa yi ñu ne nga ñëw indi fi dëgg gaa yi dañ lay menacer waaw mooy ñii la manula duma lañ wax ñi la mën duma sax dañuy boole menacer duma waaw wala ñu lay mettre en garde début bi waaw ay lii de moom fi la ko ñépp fekk bàyyi ko fi waaw sa bàyyi wala ñoom diw xam nga ñoom diw ñoom ha ña ci doon wax gis nga fa ñu mujj ha waaw baax na rek na ngeen continuer rek da ngeen a xamul rek yéen waaw da di gone rek waaye wallaay bu ngeen moytuwul yii dingeen ngeen xam ne mooy façon wax yooyu la moom la Seydina Ibrahim loolu lañ ko doon alayhi salaam mu ne mii yéen ayyul fariqayni ahaqqu bil amni mais yéen maa leen di woo ci wéetal suñu borom ngeen bañ seen borom di sama borom yéen ngeen koy bokkaale ba pare ni ma menacé quoi yéen suñu borom ni ñu bind génne ñu ci ñàkk am nekkal ñu nit ñu jaamu ko ngeen weddi ko bàyyi ko fi jël leneen créer seeni mbir di ko bokkaale manal leen nañ leen dem ci moom te bàyyi yii ngeen may menacé seen yooyu mais man ak yéen kan moo ci war a gën a nekk en sécurité. mooy yawit loo koy wax moo dimaam loolu la dimaam ne leen xoolal gars yi naan ko ittaqil barasa ittaqil jununa ittaqil juzama ma yaa dimaam dimaam attention dimaam yaa ngi jaar yaa ngi franchir le defal attention dimaam dimaam ne leen ma la kum waaye yéen toskare ñeel na leen lu ngeen wax li <laughs> innahuma wallahi la yadurrani wala yanfa'an way may wax ni waay jàll leen nee waay ah yéen doom ni soyez là-bas way lakum lan moo leen dal innahuma ma ne laat mi ma wax léegi lu ñaaw ne leen way lu rafet la sax laa leen wax bi sati laatu wal mu ne leen way way way lu ngeen di wax innahuma gis ngeen laat ak wallahi maa ngi koy wat ci yàlla laa yadurraani manuñoo jariñ wanuñoo lor kenn wala yan fa aani te manuñoo jariñ kenn waaw mooy nit kuñ leen menacer parce que da woote ci sunna da ngay kii naan goy sëriñ diw yooyu nga ne leen wax leen lu leer inna sëriñ diw laa ya dur wala yan fa bu dee sunna yonent mi alei alxuraan du leer jii maanaam nañ leen ci nekk man gëm naa ne Serigne diw da ngeen koy tuumal loolu moom leer na ma parce que diw xam nañu li mu te bind na surtout bind bàyyi mooy xam lim nee woon mooy sunnaa yonente ma lay sarsam yéen nag du ngeen ñëw sama ginnaaw ginnaawam di wax may wax ngeen may menacer Serigne diw même buñ ñëwoon sax ba d'accord ne Serigne diw dafa d'accord ak yéen ci dama naan la he inna Serigne diw gis nga Serigne diw laa yadurru lorewut man la lor kenn wala yanfa'u te tamit manula jariñ kenn waaw an-naf'u wa durru min ar-rahmani laysa min al-bidaani wa suudaani comme li sëñ bi doon gis nga lor ak an-naf'u wa durru gis nga njariñ ak lor min ar-rahmani ci borom bi fees dell ak yërmande lay tukkee xatta li ñu jàppe lor ci ñun sax ci hadratur rahman la jóge lool ci yërmande yàlla la la bokk loolu lépp lor ak njariñ ak lépp ci borom bi nga xam ne moo fees dell jërmande la neex te ci moom lay jóge laysaa ma ne tukkeewuñ te jógewuñ minal bii daani du ceegante ku weex wala suudaani du caagante ku ñuur loolu nga koy wax mu jeex waaw Seydina Dimaam loolu la leen wax ma ne bu leen ma fontoo gaay gis ngeen wat naa ci yàlla ne gis ngeen Laat ak Uzza laa yadurraani duñu lor kenn wala yanfa'aani te kenn lañ dul jariñ inna allaha kaay nag ma yëgal leen inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla xat dëgg-dëgg ba'atha yónnee na rasulan ndaw wa anzala alayhi kitaaban mu yónnee ab téere boo xam ne istanqadakum bihi mimma ci gi ngeen neewoon mooy di téere boobu la jaar ngir sauver leen muy alquran waaw mooy ci yonent boobu ak téereem boobu ci la jaar nga xam ne ci la leen di sauver ci li ngeen newoon ci réer wa inni man dimaam nag ashhadu maa ngi seede an laa ilaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg wahdahu kudul ne buur yàlla illallah kudul boor yàlla wax wahdahu moom kese laa sharika lahu duñu ko amul bokkaale amul associé wa anna muhammadan waaye sa sa wéetal yàlla balaa baax dangay nangu ne wa anna muhammadan kuene sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamu yàlla la wa rasuluhu ndawam la waqat dëgg-dëgg man dimaam jitukum dikkee naa leen min indihi bàyyeekoo fa moom bi maa amarakum bii ci lim leen digal ci loolu wama nahaakum anhu ëndil naa leen lim leen digal ak lim leen tere waaw qaala nee na fa wallahi maa amsa min dhalika al yawm fi haadirihi rajulun walam ra'a illa muslima imaam ibnu abbas ne maa ngi wàcc yàlla ne keroog gis nga ba nit ñi waa banu saad ñëwee dajaloo këram ba muy dóoru ñëw mu wax leen lii fa wallahi maa ngi wàcc yàlla yi maa am saa kenn gontul ca jour boobu ña fekke woon jataay ba ña ñëwoon doon ko seet si benn góor walam ra adu caagante ne benn jigéen illaa musliman lu dul keroog lu dugg ci lislaam allahu akbar